mu ne beneen côté bi ci alxilm wal ana wal rifq wa man taqama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala imaamul Buxaari indi ko ci buntu melool yeneen bi alayhi salaatu salaam ay jikkoom yeneen saa salaam masula fayul boppam loolu yàgg nañ ko fee wax Zul Xuwaysira mi ngi gisoon keroog am ñu ne moom mooy kaw kaw gi sawoon ci jàkka ci taxoon nañ la loolu moom dugg <coughs> mais <coughs> tuddoon nañ fa ay mbiram euh, baayu xawaari ji. lam waxoon Hunayn gis nañ ko taxul yonent saa salaam eh, neewul nañ leen ko faat d'ailleurs ñu ko bëggoon a faat muy Seydina Omar ak Seydina Xaalid boo xam ne Seydina Abu Sa'id moo ko nettali radiyallahu anhu Seydina Ali bi mu nekkee Yaman yónnee Seydina yonent saa salaam ab or yonent saa salaam am ñu ko jox ci saxaaba yi ñu tuuti bàyyi ñeneen ñi moom itam mu waxaat waxit ñàkk tegginam yooyu. Seydina Xaalid ibn Walid ne yeneen saa sa baal ma toog ca bopp naafiq wu ni mu ne ko déedéet waaw gisoon nañ tamit wala tuddoon nañ kaw kaw bi nga xam ne fële la jóge moom daal di xoj yeneen saa salaam fekk ko muy dox ci mbedd mi Seydina Anas di wax ñu génn jàkka ji rek mu jóge dee rek xoj xëcc yére bi ba baat bi yére bi seere ci baat bi ba ngay gis kii trace yi mu naan xam nga maa ngi doon naan la non kaw kaw bi bu ma juumul da Eh, alal ji du sa alal du ta sa alalu bàyyi si wax na loolu ci am na riwaay bu ma ko gis keroog maa ko doon xam nga waxoon naa la <coughs> doon naa ko vérifier am na fu ma ko gis keroog mais xaw ma lu tax jàpp ci kan <coughs> ban kan mu indi riwaay <coughs> boobu xaw ma alxaakim la wala ñu mel noonu rahmatullah alayhi naan ko alal ji du sa du sa alal du sa alalu bàyyi jox ma ci la yàlla jox yore xot yore laa salam ba ba ba daanaka manu la wax léegi yow saa salaam daal di koy gees su reetaan ko ne jox leen ko <laughs> xam nga kooku ñëwul i way rek ñu du moom non mais waa Quraysh keroog Makka bi mu ubbee Makka ne leen mais yéen ana la ngeen yaakaar laa leen di def <laughs> gaa yi naan ko axun karim tudd nañ fi yii yëpp ibnu axin karim mais doom nga doom ku tedd nga doomu ku tedd nga tamit mu ne leen dem leen jéggal naa leen waaw mooy bari na bari na bari waaw xam nga ne moos gaa yi yooyu sallallahu alayhi wasallam bu doon fay li yoob liñ ko def waa Quraysh si kenn dootu fa des <laughs> waaw ñoom liñ def ci xare yi Uhud ak lu nekk waaw loolu euh, kon doon na metti mais moom doonu loon doxale noonu li nafsihi fii shay'in ci dara qatt mukk waaw mukk mukk mukk te pourtant mooy symbole bi gën a rëy ci ci l'islam moo gën a rëy diine ji ci boppam illaa ba mu des nag an tuntahaka xurmatullah bu dee nag dañoo xotti xormaay yàlla yàlla nag bu leen jaaloo sa waay jaaloo bu boobaa mbiru yoneen lu mu ci mbiru yàlla la léegi nag pen bi yàlla wax moom dinañ la ko teg waaw moo tax ndaw sa almaratul maxzumiya ndaw sa sàccoon te bokku ci waa Quraysh gaa yi ne tey rek problème am de yeneen saa salaam bu koy yëg di dagg loxoom ndaw si kilifa la nag ñu ne ñu kay moo kan mooy dem wax ak moom ñu ne kan moo fi ñemee wax ak moom ko dul Usaama Usaama kese ma wax ak ñu gaa yi taayi Quraysh ñëw ne Usaama dem wax ak yeneen saa salaam nag moratoire ndaw si kilifa la de naa ñëw di wax yeneen saa salaam mer am mer am mer am mer naka Usaama da ngay jéem a def intervention ci pen moo xam ne yàllaa ko teg nga bëgg léegi wax ak man ngir ma teggi ko man <laughs> li alakoon ñu leen nit ñi tuwoon mooy bu dee ab shérif waaw wala ku ñu naan ci high class bi ci ñu tedd ñi ay sëriñ lañu wala ay ay ay noonu lañu ay ñi nekk ci kaw ñoo sàcc ñu nëpp nëppal ko bàyyi ko bu dee nag ci ñu suufe ñi ñu gaaw bi ko teg ci la waate woon ne maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan a ngi ci Fatima sama doom bu sàccoon man Muhammad maay dagg loxo sallallahu alayhi wa sallam xam yàlla busal na ko ci lool waaye mu ne bu doon moom man maay dagg loxoom ngeen na may wax ci nen <laughs> waaw mooy kon bu dee xormaay yàlla yi te ni yàlla ne bu leen def benn waaye dem ñëw def ko yàlla ne deg leen ko lii bu boobaa nag moom da koy teg daan bi waaw fa yantaqimu lillahi taala waaw ngir yàlla moo tax pen yépp loolu la woon xuduut yi moom lu ci am moom boo defee koo man di doon moom yoneen saa saa dina la ko teg manoo ci dara ndax du mbiru boppam mbiru yàlla la yàllaa ne lii la lan ngeen bëgg léegi moo tax boo déggee ñi xamul dara naan il faut faire moratoire sur nangam ak nangam pen yi mooy ñooñu soit am naafiq la wala moom nit la koo xam ne xamul dara wala day wax ngir lu plaire les tubaab te yooyu yëpp yëpp ci gis waaw yor di double langage bu ñëwee fii wax lii bu demee fee wax leen loolu kan moo la wax loo bu dee toll na foofu ku la laaj nga ne man je parle pas on t'invite à la télé je parle pas je parle à aucun journaliste waxuma ak yéen jeex na jeex na loolu fi du la simple ngay xaru bi wax yoo xamante ne nii leer na la yow mi koy xam nga ne lii waxi kàccoor la waaw naka la yàlla yu tërale loi teg ay pen teg ay ay kii ab jaam ñëw ne nañ ko nañ nañ nañ ci def moratoire loolu dafa loolu loolu mën naa ne waaw walillahi masalul ala yaakaar nga ne loi yi ñu teg en république am xar mooy jóge nee dindi ko xar yi ñooy dajaloo ne non ñun loi bi nga xam ne moom lañ naan laïcité yooyu day deñ loolu xar mën na koo def walillahi almasalul a'la kon ñun dañuy font waaw kon lii mooy nit loo mooy rafet jikko yiñ doon wax nekkul muuñ kese nangam ak nangam kese mais yi yàlla wax ne ku ko def nañ la ko teg ku ko def dañ la koy teg malgré koo man di doon te loolu mooy wane sa rafet jikko boo ko deful ñuy xotti xormaay yàlla yi loolu lañ la waxoon waaw bi al imaam Ibnul Mubaarak bul fàtte al imaamu Tirmidi rahimahullah moo ko solo woon di wax lan mooy rafet jikko xusnul xuluq ma ne la woon dolli ci nag eh, di mer di bu ñu xottee xormaay yàlla yeeg yooyu nga mer waaw yooyu moom par force da ciy bokk waaw sinon moom rafetoo jikko yàlla tere nga la ngaa rafet jikko nan nga rafet jikko manoo rafet jikko <laughs> loolu daa mën a nekk waaw talaaqatul wajh wa badlul ma'ruf wa kafful adha waaw euh, euh, dane woon mooy euh, sa xar kanam di nay saa su ne ngir nit ñi wépp njekk boo am ci sa alal sa kii di leen ko defal di leen fegal wa kafful adha di leen fegal sa lori bopp waaye di supporter seen yos waaye eh, bu ñu xottee xormaay yàlla yi nag nga mer moo tax yonent bi alayhi salaam moo tax laa tax daf gëli mu doon wax ñu gisoon ci jotaay bi wees bi jiitu bi mu doon wax waa ji aw si nii mu ne ko laa tax daf waxoon nañ la foofu mooy mooy eh, mer boo xam ne yow la concerné sa affaire bopp la mais di mer ngir loolu la yeneen saa saa meloon di gërëm ngir yàlla te ku melul noonu baaxoo fa yantaqimu lillahi ta'ala kon hadis baa ngoogu waaw kon ah, wallahu ta'ala alam kon ñu jël bu mujj bi mu ne waa ah, mu hadis numéro six cent trente quarante mu ne wa an ibni Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaa uxbirukum biman yuharramu ala nnaar aw biman tuharramu alayhi nnaar tuharramu ala kulli qariibin hayyinin layyinin sahlin rawaahu tirmidiyyu rahimahullaahu wa qaala hadiisun hasan kon lii mooy xadis bu mujj bi mu ne wa an ibni Mas'ud ah, ah kan mooy ibnu Mas'ud ah Abdallah ba frère bi Utba <laughs> Utba ibnu Mas'ud Abdallah ibnu Mas'ud ibnu Ghafil mu ne wa an ibni Mas'uudin mu ngi jële ci Abdallah ibn Mas'uud radiyallahu anhu annahu qaala qaala mu ne nee na qaala rasuulullah mu ne nawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na alaa uxbirukum moo alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen waaye alaa ndax bii mooy ndax bii question la alaa ndax uxbirukum duma leen xabaare bi man yuharramu ala naar ki nga xamante ne nii dañ koo xaraamal mais am na bi man yuhramu yuhramu waaye man yahrumu yahrumu ala an-nar ki nga xam ne moom ci boppam dafa xaraam safara di ko lakk waaw bi man yuhramu mooy koo xam ne moom moom dañoo xaraamal yaramam safara ki boppam moom la ñu xaraamal ne ko yow safara eh safara diw moom amoo droit di ko lakk dégg safara yaa ngi waaw ah, waaw dégg na <laughs> mooy wax ji waaw benn mooy waa ji ci moom moom yaramam <laughs> lañ ne yow yaram bi yow doo dugg safara ah dégg nga waaw ñëwaat safara eh yow safara yaa ngi dégg amoo droit lakk di woon. Ah. safara mi jégg na <laughs> loolu la <laughs> mu ne waa kooku bu mu ngeen ma xabaarale leen kooku <laughs> kooku kay jar xam mu ne tuxaramu wala tuxaramu taxrumu hein mu ne dees na ko xaraamal moom safara tey xaraamal waajoojee safara wala dees nañu xaraamal safara boobu ala kulli qarib koo xam ne dafa jege nit ñi qarib waaw moom <coughs> il n'est pas difficile waaw qarib hayyin daal di nekk koo xamante ni dafa hayyin mooy ku ku ku ku ku ku ku ku facile waaw layin nooy sahl daal di facile mooy ku ñuy neex mañee neex a defal nekk neex a dëkkal <laughs> neex waxtaanal neex a voilà rëyut voilà nekkul ku rëy nekkul ku rëy nga xamante ne eh, dafa layyinul jaani mooy dafa dafa woyof wet waaw neex a nekkal rëyul di wan nit ñi wala que ne moom fu mu nekk rek wan fa ne moom mooy quelqu'un la quoi parce qu'il est professeur fu mu dem wane fa il est professeur il est borom xam-xam fu mu dem wane fa man maay borom xam-xam yéen du ngeen tous melul noonu kii nag melul noonu dafa jege nit ñi il n'est pas difficile du nit koo xam ne difficile d'accès kenn manu koo jote waaw mu ne na mu ne kii nag kii mooy ki nga xam ne moom lañ xaraamal yaramam moom safara ba pare na safara yow itam xaraam na ngay lakk diw waaw day nekk koo xam ne euh, day jege nit ñi nekk ku dal ku duu neex a bëgg neex a nekkal neex a waxtaanal am tempérament facile ak comportement facile mu ne rawaawu soloo na ko at-Tirmidhi al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi wa qaala hadithun hasan mu ne hadith hasan <laughs> léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dongo wa solo ñu ne la xam nga ne déedéet imamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal ko ci Musnad Abdallah <coughs> ibn Mas'ud rahimahullah al-imam Tirmidhi mu ngi ko indi ci abwaabu sifatil qiyaamati war raqaa'iqi wal wara'i an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun mu ne haddathana Hannaad mu ne ki ñu nettali mooy Hannaad gis nañ ko gis Hannaad ibn Sari ibn Mus'ab ibn Abi Bakr Abu Sari al-Hanzali rahimahullahu ta'ala ad-Daarimi al-Hanzali al-Kuufi al-Warraaq rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Abda mu nekk ñu nettali mooy Abda di Abda ibn Sulaymaan ñi ñëpp dañu leen a gëj a gis ibn Sulaymaan al-Kilaabi Abu Muhammad al-Kuufi rahimahullahu ta'ala an Hishaam ibn Urwa moo ko jëlee ci Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam ibn Khuwaylid al-Asadi Abul Mundhir Abu Abdillah Abu Bakr nekkoon doomum ci Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu an Musa ibn Uqba moo ko jëlee ci Musa ibn Uqba ibn Abi Ayyash al-Qurashi al-Asadi Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Amr al-Awdi moo ko jëlee ci Abdullah ibn <coughs> al-Awdi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Mas'ud moo ko jëlee ci Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib rahimahullahu ta'ala Abu Abdirrahman al-Kufi rahmatullahi alayhi ah, anna radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaa ukhbirukum biman yahrumu ala an-naar aw biman tahrumu alayhi an-naar ala kulli qariibin hayyin sahl al-imaamu Ahmad moom ni mu ko soobee mu ngi ko jëlee di haddathana mu ne Sulaymaan ibn Daawuud al-Haashimi Sulaymaan ibn Daawuud ibn Daawuud ibn Ali ibn Abdillah ibn Abbaas ibn Abdul Muttalib al-Haashimi kii surtout al-Abbaas la ibn <coughs> Abdul Muttalib <coughs> radiyallahu ta'aala anhu al-Baghdaadiyu al-Haashimiyu Abu Ayyuub al-Qurashiyu rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Sa'iid ya'ni Abd ibn Abdirrahmaan al-Jumahi muy Sa'iid ibn Abdirrahmaan ibn Abdillah ibn Jamil <coughs> al-Jumahi al-Qadi rahimahullahu ta'ala an Musa ibn Uqbata gis nañ ko sànq ibn Abi Ayyas an al-Awdi gis nañ ko sànq Abdullah ibn Amr al-Awdi al-Kufi an Ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala hurrima ala an-nar xaraamal na moom noonu la ko solo ala an-nar xaraamal nañ ci safara kullu hayyin képp koo xam dafa dafa woyof layyin euh, euh, hayyin mooy daa nekk kuddu layyin nooy woyof sa non sahlin woyof qarib jege ni qaribin min an-nas jege nit ñi kii moom xaraamal nañ ko sawara moom waaw képp ku rëy rek yow moom toskare nga <laughs> képp nag koo xamante ne nii nii nga mel moom <coughs> yow texe nga waaw texe nga kon lii nii mu tëje bunt bi lëkkaaleem ak buntu bi <laughs> mooy mooy mooy kon yéen yée alxilmu wal anaatu war rifq ndekete yii moom ku ko mel waxuma la dara yow moom sawara ci boppam lañ naan sawara hé boo fi lakkee kii di am problème yow <laughs> mu leer nañ <laughs> moom nga préserver wu waaw waaw xarib xaribun minan naas jege ñi nit lu la yàlla ma ko kooku a tax ñuy waxa parce que ki ñàkk nekku fi di sori nit ñéeg moo tax ku ñàkk ba pare di rëy rëy li yoneen saa salaam ne woon ne ñett ñi nga xam ne yàlla ñoom la mere mere gu metti ci te du leen xool ëllëg du leen nàngam te nañ am buggal mu tar waaye daa ñàkk ba pare di rëy parce que daa àndut waaw en général parce que en général ku ñàkk nekkul di daw nit ñi yooyu mais nit ñi fi ñuy dawee nit ñi léeg-léeg mooy buñ amee dara moo xam poste bu bees buñ ñu leen nomine nominé ñu changer numéro téléphone <laughs> ngir gaa yi bañ leen di cause <laughs> wala ñu am dara rek jàpp ne seenu dund mooy or dund ñeneen ñi weñ gu ñuul la <laughs> waaw waaw ndax nit liñ ko yàgg wax alxuraan wax ko innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna nit en général lañ koy gis mu beew jamono ji nga xamante ne ci la commencé di am alal waaw fii mu ne bu amee salaire boo mënatula am di laal ci millions ya yow ngay laay yow yow yow ngay laali cinq cents bu bu ku l'islam yarul rek léegi mu commencé la koo wan ba pare sori nit ñi difficile d'accès voilà di ko teg nag ci af xam nga yi quoi activités yi yi doo kii nangam adol dara moom la waaw day dem ba daa mel ni daam fobi wu nit ñi <coughs> waaw te dara tegu ko ko mooy amam bi gis nga buy rës di ñàkk commencé kenn du ko gën dugg nit ñi ku nekk mu mu mu sàkkul ak ñaan waaw laata muy am loolu ko nekk ñaanal ma way affaire yi moom kay ku moo gis yaakaar ak ñaan ñépp koy xamal waaye ba mbir yi doxee mu bëgg bu ko kenn xam waaw loolu lu yées la waaw xarib kon da war a nekk ku ku jege nit ñi malgré loo am waaw doom ba tànk boo am alal joo am waxuñu nag koo xamante ne parce que nit ñi tamit léeg-léeg dañoo bëggee benn affaire yow ba nga nekkee chômeur amoo dara di nekk ak ñoom vingt quatre heures h ak ñoom léegi yow nga am ay responsabilité ñu bëgg ngay nekk ak ñoom vingt quatre heures h loolu daa manula nekk tamit loolu il faut ngeen nite yow nit ñi tamit nite waaw moom ay responsabilité am yu muy def jamono jëm koy defe mais nekk géen lan bëgg wala ay collègue am bu ngeen nekk ay am garaawut mais du ngeen collègue taxaw yooyu parce que responsabilité la ngeen bëgg mu bàyyi ko nekk géen loolu it manula nekk loolu waxuñu loolu wa ah. voilà mooy temps libre yi nga xam ne man naa recevoir ni ñéeg yooyu mu ciy daw nit ñi waa lool moo garaw voilà xarib waaw doo nekk monsieur le président rek léegi yow keneen na manatu laa jote waaw parce que yaa fi def lu tax ngay tafu nit ngay daw nit ñi ah <coughs> boo ko defo boo jaaroon ñoon dangaa waroon a def la Hurmuzan waxoon sëy na Umar waaw alu Hurmuzan ba mu dikkee ci Medina ne lay laaj mais ana ana ana ci réewu Perse yi la jóge ana xalifa jullit ñi nga xamante ni ñoo sonal suñu réew yi fépp ñu kii ko mu foog ni ngan di yu rëy yooyoo ki garde corps lay xaar comme ni mu ko xamee waa Kisra ak waa Qaysar yooyu ko mais euh, Omar Omar daa mel ni <coughs> moo ko romb am na ko fële la tëggeen jaaroon na nee de da ma est-ce que newul di nelaw man am na ko ma romb muy nelaw ba ñu ne ko mais moom la mu ne déedéet kay <laughs> <laughs> mu <laughs> ne ko kii la kay mu ne ko xakamta wa adalta wa namta non xakamta wa adalta fastaja'ta fa nimta waaw <laughs> ni ko yow daal dangaa àtt nit ñi tëgg leen ci njub sa àtt jub ba moo tax ba nga tëddee nga mën a nelaw ñun suñu réew yi kenn xalaatul Kisra malikul muluk le grand shah des shahs le roi des rois <laughs> di fanaan ci di tëdd ci nit yi dee na bu yàgg <laughs> xalaatu ko lu tax caaxaan <laughs> xam na liñ def xam na ne defu fi dara <laughs> waaw <laughs> waaw léeg-léeg barrières yi ñuy teg yëpp ñoo ko fa lëgëj waaw léegi nag ku ku ku ku yomb d'accès yomb gis te amul naan noo jamono jooju loolu nañu comprendre ma ne loolu amul fenn laa wax nga naan mënoon nañu comprendre yeneen saa saa noonu la meloon ndaw sam roppoon ci xabru bi mu naan ko muñul yaa amatal la ndaw si na ko waaye yow jàllal nga li ma li la dal ba li ma dal balaa dalul képp nga naan ma muñal c'est trop facile romb nit kuy nekk ci ci ci jooy doom nga ko muñal ay <laughs> la ndaw si yow yow xam nga ki ngay waxal mun a tar la mun a ko ne mu ne li <laughs> <laughs> nii dugg mais gisuma benn garde gisuma kenn li ma ñëwee ma gisaat ma dugg ma laaj marché mu naan mu naan ndaw si naan ko xaw ma la woon xaw mu ne ko muñ te rës bu njëkk ga la mooy mooy muñ fam la njëkk a dale foofu ngay muñe waaw waaw doo saalitu wax loolu leen neex ba pare ne waaw kay léegi moom nag ñu ñu jàpp ci yàlla te muñ muñ fan donc xam nga la muñ <laughs> ñàkk fexe ngi <laughs> voilà kon mooy gis nga kon euh, euh, ngëneelu dal teey ak li nga xamante ne mooy euh, xel mu ñaw mu lay jëme ci sa borom ku mel noonu day xam ne àddina bi amul lenn lu mu fi mën a am lu tax mu sori nit ñi waaw parce que am na lu ko yàlla ràññee ci biir nit ñi loolu du leen ko wan mukk du xam-xam du bayre du alal du askan du leneen loolu da koy teg nee bu dee ne loolu soxlawuñu ko bu dee dañoo war a leeralu ala waaw mu mu leeral ko mu fi nekk di jaay ne daa wàcc moo mel ni xamul dara gaa yi di def ay tojaa ji déedéet na leen ko leeral waaye bu dee loo xam dañoo war a financer te moo fi borom alal ji bu mu nekk rek na li pauvre na génne moom itam def mais bu dee soxlawul ñoo yëpp bu mu fi nekk benn ci yooyu ak professeur am di fi wane voilà là c'est le professeur qui part te kenn laaju la loolu yow dañ la wax waxal rek pourquoi nga bëgg léegi ñi nga xamul woon ne proviseur yoo ne ah ay la amu fi njariñ bu ko fi wax <laughs> voilà bu ko fi wax voilà nag c'est le faqih qui parle vous me permettez voilà nag borom fiq bi mooy kan moo la laaj loolu kenn laaju la ko <laughs> voilà wooyo fal laajuñ <laughs> la nga ñuy wax sa sa palmarès wala sa sa profession voilà <coughs> jege nit nekk koo xam ne ku duu ku dal neex a jëfanteel waaw moo tax yàlla rahimallahu ra'an samhan ida qada samhan ida qtada samhan ida ba waaw yeneen saa xam ne yàlla yërëm na waa nga xam ne buy jënd du nekk ci waxaale yu tar ta metti yooyu sonal nit ñi <laughs> waaye moom ci jëflanteem ak nit ñi buy jënd buy leble ak buy buy buy buy récupérer alala waaw buy laaj nañ ko nañ ko delloo alala mais topp waaje langal ko ko rek waaw xam nga ne manul bu dee sax parce que am na xam ne ñoom foog nga def leen lool moom la doon wax ne am na ci waa ahlul kitaab ñoo xam ne boo leen dénk wala nga am <laughs> leen eh, eh, eh, ay alal lu bari bari nañ la ko delloo mais am na ci ñoom moom ne diinaar boo ko delloo benn ah benn bu ndaw boo ko joxee doo la ko delloo lu dul da nga koy taxaw waaw illa ma dumta alayhi qa'ima loolu am na nit ñoom julli ñoom noonu lañ waaw waxuñu lool koo xam ne kii jarul ngay mettit ak yooyu nga def la waaja waxoon waaje commerçant bi <coughs> yoneen saa salaam ne ci ñu leen jiitoon koo xam ne moom moom da doon wax ñi koy liggéeyal ñi ko leb yépp dana xoolal képp koo xam ne manula fay gis ngeen daa bu leen ko sanal bàyyi leen ko ba keroog muy amaana yàlla ñun yombalal ñu gis mais yow génne àddina yàlla yombalal ko voilà ab atteem noo tax nit da ngay bañ a nekk rek topp dërëm bi rek ba fàtte li lay may ngërëm waaw kon nag ci kaw noonu la al imaamu al xaafidu an-Nawawi yu daal di jeexale bunt bi <coughs> walillahi alhamdu wal minna kon ñu jeexal ko tey le quatorze weeru koy ah mille quatre cent quarante cinq muy euh, mercredi vingt deux avril euh, <coughs> voilà non vingt trois vingt trois avril mille deux mille vingt quatre bii di ñëw insha allah ñu gis euh, buntu soixante quinze insha allahu taala bii itam ci xusnul xuluq bi ñu déggoon avant buntu bi ñu génne la lool yii yëpp ay détails xusnul xuluq di la ci dugal ci branche rafet jikko